mu doon Ulba la tuddoon di doomi Zayd Zayd di doomi Amr Amr di doomi Zayd Zayd di doomi Jusham Jusham boobu di doomi Haarisa Haarisa di doomi al-Haaris boobu di doomi al-Xasraj di doomi Amr Amr di doomi Maalik Maalik di doomi Aws mi nga xam ne mooy kiiwu beneen clan bi al ansaari bokk ci waa Aws moom Ulbatu ibnu Zayd waaw Ulbatu ibnu Zayd haa moom mi benn nettali bi daanaka lañu am ci moom moom lañu am ci moom seydina Ulba ibn Zayd te nettalem lu yéeme yéeme yéeme yéeme la Allah imaam ibn Isxaaq kon raxmatullaahi aleyhi nee na moom Ulba ibn Zayd bokk na ci ñi nga xam ne kon ghazwatu Tabuk bi yonent bi alayhi salaatu wasallam bi soññu nit ñi ngir ñu waajal ko teel leen a wax destination bi wax leen fim leen waxe xare bi la leen ne Tabuk leen jëm def ko ci loo xam ne nekkuloon habitude am moom alayhi salaatu wassalaam bokkul woon ci aadaam bu doon génn xare di ko yëgle waaw bu bëggoon xare kannaa da doon wane la di ci biti ku ko gis dangay foog ne feneen la jëm fii mu teel leen koo wax ndax sori gay fa mu sori ak tar tar bi mu tombeel gazwatu Tabuk ci canicule bu mag ak ñakk gi ni mu réer waaye surtout ak ñañuy xare ji ñooy ñan ak seen doole seydinaa Ulba yonent bi aleyhi salaatu di wër di wax saxaaba yi radiyallahu ginnaaw bi leen ko yëgalee di leen soññu ci effort de guerre ñu waajal li nga xam ne mooy loolu waaw li yata'ahhabu lahu ahbata ngir ñu daldi di koy waajal vraiment ni nga xam ne noonu la yelle moom Ulba bokk ci mbooloo mi nga xam ne way néew ju doole lañu woon amuñu woon li nga xamante ne mooy lu ñuy mën a waajale xare bi amuñu woon lu ñu waajale xare bi ñu ñëw nekk juróom-ñaar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam don Ulbat ibn Zayd ñaan ko ngir mu utal leen bokkoon ay gëléem walla fas yu ñu war ngir fekk ghazwatu Tabuk yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen aw leen jox ñu tourné di jooy ñu tourné di dem wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajiduu maa waaw seen bët yi seen rongoñ yi di tuuru ñu triste ba nga xamante ne trouvé wuñu lu ñuy dépenser ngir mën a fekke ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xarem bii mu yëgle di ghazwatu Tabuk ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayam bi ci mois rajab moom sallallahu alayhi wa moom nag bi nga xamante ne ci la lool xew li mu def li mu def moom Seydina Ulwa dane comme que awma lii awma lu ma joxe awma dara waaw awma dara te dem naa ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem naa ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na amul lu mu ma jox amul dara lu ma jox hmm? léegi man lenn laa am comme ni nga xamante ne nii xadiisam bii bu siiw la imaam al-Bazzaar daal dina koy solo ba pare mu ne ulba hada rajulun mashhur min al ansaar wala na'lamu lahu ghayra hadha al hadith imaam al bazaar abu bakr al bazaar rahmatullahi alayhi mu ne ulbatu hadha rajulun mashhuurun min al ansaar mu ne moom de góor la bu siiw ci waa lansaar wala na'lamu lahu ghayra hadha al hadith xamaguñu ko nag lu dul xadis bi xadis bii rekk lañu xam ci moom waaw xadis bi mooy lan kon imaam ibn Mandah soloo na ko tamit imaam ibn Mardawey soloo na ko ci xadiisu Mujammi' ibn Jaariya ci sanad yoo xamante ne nii yu wér lañu booleen boole imaam ibn isxaaq daal dina koy tudd comme nim newe ci su si eh, eh, eh, siiratu ibn sanad waaye sanad yële ñoo ko wéral ñoo koy dëgëral wan moom kon mbir mi am na cosaan te naka noonu imaam at-Tabarani yu daal dina koy solo rahmatullahi ala aljamii na ko noonu al imaam xati alxatib albaghdaadi rahmatullahi aley a ah. imaam ibn abi dunya tamit soloo na mu jaar ci yoonu imaam ibn uyayna an amr ibn dinar mu jëla ko ci amr ibn dinar sëriñam bu mag boobu almakki an abi saalih mu jëla ko ci abi saalih assamaan an abi hurayrata mu jëla ko ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu suuf ko foofu tuddul turu seydina ulba ibn zeyd radiyallahu taala an al jamii imaam ibn abi dunya moom bi mu ko indee ci imaam abu saalix layem mursala imaam ibn isxaaq mu ne raxmatullah alayhi mu ñëw ci nettali mi ah, wala ñu jël càllale imaam ibn manda mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Talha an Abdil Majid ibn Abi Abs mu jaar ci baayam an jadde mu jële ci baayam jële ci maamam ibn Jabr Abi Abs ibn Jabr an abihi an jadde Abdul Majid ibn Abi Abs ibn Jabr an abihi an jadde annahu qaal mu ne kaana Ulbatu bnu Zayd bnu Haarisa rajulun min asxaabi nabi mu ne Ulba ibn Zayd bnu Haarisa de benn góor la woon bokkoon ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lamma hadda ala sadaqa jaa kullu rajulin minhum bi taaqatihi wa ma mu ne bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam soññu nit ñi xirtal leen ci ñu saraxe mooy génne li ñu am ngir waajal gazwatu Tabuuk wax naa la ne dañu soxla woon ay nit mais dañu soxla woon ay armes waaye dañu soxla woon ñëy yéeg ci fas yeeg xar yi non ak gëléem yi mooy lu leen yóbbu ba tabu gaa yi dañu soxla ñooñu lu leen lu ñuy lekk provision yeneen ci ma lay saabsaab digal ñépp ku nekk na indi lu waay man na def ngir efort de guerre moom amul dara lum joxe te ñëw na laaj yonent ba lay saabsaab ànd ak ñeneen ñi ñeneen juróom benn nit mu ne leen awma lu ma leen yenn pour ngeen fekk xare bi ba yonent bi aleyhi salaatu salaam soññee ci ñu joxe jaa kullu rajulin minhum bi taaqati wa ma inda ku nekk ci saxaaba yi radiyallahu anhu la nga am dinañ ñëwaat incha allah côté bii lu bari ci ñeneen ñi ci des ba léegi ci effort de guerre ngir ghazwatu Tabuk ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne ñoom déngi déngiwuñ ci seenu gëm yàlla contrairement al munaafiquun al kibaar contraire ak yu mag yi ku nekk indi li nga li nga li nga am ak fa sa kàttan toll la ne fa yow fa qaala Ulbatu ibn Zayd kantaa Seydina Ulba ibn Zayd Allah moo tax nettaleen éclair la ceñeer la ci lëndëm yi nga xam ne moom lañu newe ñun lëndëmu nay lëndëmu mën a gis sa mbokku jullit di dee ci ñàkk nga mën koo dimbali mais sa yoon newu ci nga teg sa kanam ils sont des fainéants dañoo bañ liggéey mais ñi am doole di kii di yalwaan di kii dara ko dul dimbali na dee waaye bu dee man duma ko jox dara waaw histoire ceñeer la leer la ci suñu biir lëndëm yi ñu ne waaye tamit ndeysaan ñépp joxe moom amul lum joxe fa qaala mu ne nag allahumma am na ci yenn ruwaaye yi dafa bàyyi ba guddi mu julli jullil boroomam ay rakaat xaalisatan li wajhillaahi tabaaraka wa taala yu sell ngir boroomam subhaanahu wa taala mu laaj ko mu ñaan nag tàllal loxo yi ñaan ne allahumma innahu laysa indi ma atasaddaqu bi allahumma inni atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalqik allah allah point final point final mu tàllal loxo yi ci lëndëm gi mook boroomam subhaanahu wa taala képp mu ne allahumma ebuur yàlla innahu laysa indi ma atasaddaqu be dëgg-dëgg newul fi man te yaa ma gën a xam sama bopp sama kër nii ci man aw ma dara loo xam ne moom laa mën a participer saraxe joxe génne ko participer ma participer ci effort de guerre bi nga xam ne moom la sa ndaw li sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam woote loolu de awma ko awma dara lu ma joxe waaye allahumma comme que noonu la demee nag buur yàlla inni man ulba atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalq allah allah saraxe naa sama der aw ma lu ma joxe mais am naa sama der am naa sama réputation man ulba saraxe naa sama der ala man naalahu min xalq képp koo xam ne teg na ci sama der lu dul noonu ci sa jaam yi ci sa mbindeef yi jéggal naa ko def naa loolu mu ma wax ci lu ñaaw wala def ko loo xam ne lu ma nar a la ci lu ñaaw loolu lépp saraxe naa ko def naa ko li wajhillaahi tabaaraka wa ta'ala naa la def naa ko ngir yow borom bi subhaanahu wa man de sama der laa am awma leneen lu ma saraxe léegi saraxe naa sama der mooy lu ma ci mooy ma sa wax ak lu ma ciy wax yi loolu lépp def naa ko muy sarax waaw jéggal naa boroom toppatoo ma ko dara toppewu ma ko dara dara dara dara waaw eh, xoola imaam dinañ ñëw pareegul riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu ne fa amma Ulbatu ibn Zayd fa xaraja min al fa salla wa baka bi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam dëppee ne leen awma lu ma leen jox dafa génn ci guddi gi fa salla mu daldi julli wa bakaa daldi jooy wa mu ne allahumma ee borom bi subhaanahu wa taala dafa julli ci guddi gi daldi ñaan wa qaala mu ne allahumma ka allahumma innaka qad amarta bil jihaadi wa raghhabta fii mu ne ee yow sama boroom innaka dëgg-dëgg yow qad amarta bil jihaad yaa digle li nga xam ne mooy jihaad mooy xeex ci sa yoon wa raghhabta fiihi nga xemmem loo nit ñi ci loolu waaw daraja yu mag yi nga wax ci ñi nga xam ne ñooy xeex bi xare ci sa yoon tey kër këri ci sa yoon waaw wa raxabte fee walam tajal indi ma ataqawwa bi te ci sa dogal ak sa namm-namm defoo ci sama loxo tegoo ci sama loxo loo xam ne moom lay dëgërlu ci loolu ngir mën a bihi maa rasulik maa ataqawwa bihi maa rasulik loo xam ne moom laay mën a dëgërloo ba mën a fekke xare bi ak sa ndaw li sallallahu alayhi wasallam loolu lépp ginuma la koo xam boroom bi yaa dogal loolu wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asaabani biha fi jasadin aw ird mu ne nag comme que noonu la demee wa inni man ulba atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asaabani biha fi jasadin aw maa ngi saraxe naa def naa sarax bépp jullit boo xam ne mas na maa tooñ te dina ma tooñ mooy képp ku ma masa tooñ hein biha bépp jullit boo xam ne daf ma masa tooñ loo xam ne ci sama der bi mooy da koo dal direct loo xam ne moo xam ab dóor la walla ab jam walla lu mel noonu wala loo xam ne laal na sama der sama koor aw irdin wala muy réputation mooy yàq nañ sama der feneen jëw nañu ma wax nañ ma lu ne képp koo xam ne mas nga maa def loolu loolu def naa ko sarax saraxe naa loolu borom bi subhaanahu wa xoola ci riwaay imaam ibn mandah bi bi mu waxee loolu mu ne ca suba ga fa amara rasulullahi sallallahu alayhi fa naadaa ayna almutasaddiqu bi irdihi albaarixa hmm? yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi eh, eh, digle am ku woote ne ana laajte waaw ana kan mooy ki nga xam ne moo saraxe deram kan moo saraxe deram bi ana kii saraxe deram laa bëgg a xam waaw ki saraxe deram laa bëgg a xam am na ci yenn riwaay sax yonent saa salaam da ko wax mu daal di noppi rek mu laaj ñu insister ci la door a jóge fa qaala ulbatu fa qaama ulba mu jóg ci biir mbooloo mi am na bu ne ci biir jàkkaam ji la woon waaw liñ jullee ba pare fajar yonent mi aleyhi salaatu salaam laajte ana kan la kan moo saraxee daram ci yéen hmm? biig bi léeg-léeg nag dara dal ñu ñun ñuy jàng-jàng wolof te mënaguñ naan biig ci guddi boo nee biig rek doy na biig guddi la <laughs> waaw mais biig ci guddi ah mu nekk insister looy insister mais biig daal doy na kan moo saraxe daram biig nee na fa xaama mu far jóg bi ñépp ne tek yeneen saa saa insister mu daal di jóg fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko qad qubilat sadaqatuk Allah nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko nag qad qubilat dëgg dëgg nangu nañu sadaqatuka sa saraxe boobu allahu akbar allahu akbar allah gis nga liñ def kon nit kon ñun toog naan awma dara loolu du wax gisoon nañ fan yee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiisu Seydina bi ñuy def tarjama Seydina at-Taa'i hein Adiy ibn Haatim radiyallahu anhu bim ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ittaqu nnaara walaw bi shiqqi tamra walaw bi kalimatin tayyiba mooy teleku leen safara même bu dee ne ci kàddu don tàndarma bu ñu xara ci digg bi ngeen ngeen di saraxe ngir moytandiku ci safara mu ne walaw bi kalimatin tayyiba même bu dee ne ak kàddu la goo xam ne gu rafet lay doon Allah kon bokk na ci sarax yu am solo yi mooy saraxe sa der waaw te nit boo defee loolu allah mooy sa àddina comme yow neex na mooy kenn dootu la rapporter li ci jëw ñi lay rapporter nam maan yépp teel leen a wax ne leen arrêté parce que yéen man saraxe naa sama der def naa ko sarax ngir wajhillah képp koo xamante ne ni mas na maa wax même bu dee ci li ci liñ jëm ci kanam ku ma mas a wax la wala mu mas a def ci man loo xam ne lu dul noonu loolu lépp lu ma waay daal mën a def ci lu dul noonu def naa ko sarax li wajhillahi taala xoolal kooku nit day toog fële di ko jëw moom mu ngi ci maqaama yoo xam ne leneen mooy ko ndax loolu lu kawe la non lii nii muy wax nii lu kawe kawe kawe kawe kawe la te du ñépp ko man waaw laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka'annahu waliyyun hamiim wala yulaqaaha illa alladhina sabaru wama yulaqaaha illa dhu hazzin azim loolu mooy aaya bi mooy mooy li Ulba Seydina Ulba def nii ah laa tastawi alxasanatu wala sayyi'a lu baax ak lu bon yemuñu idfa jañal lu bon buñ la ko defee jañe ko lu baax idfa billati hiya ahsan li gën a rafet waxul lu rafet li gën a rafet as-sayyi'a dee ko jañe ñaaw mooy ku la ji ak mbaadool laaj ñàkk savoir vivre ak wax ju ñaaw yow jamais bul adresser en son wax ju ñaaw bul wax bu ko wax wax ju ñaaw de déet idfa billati hiya ahsan défendre li gën a rafet diw dafa jóg yàq sa der waaw fii mu ne mbooloo mi am na ñoo xam ne dara indiwu leen fii waaw seen intérêt yi bopp kese leen fi tax a ñëw yàlla taxul ñu jóg waaw te diw mii ci la ñépp mbooloo mépp dina dégg ne tekk di xool yow boo jëlee micro bi war a wax ñépp foog ne nag xam nga loolu ibliis danaan la seen loolu waaw affront la sabañ kii na la ñum dëbbin na la ko rokkin ko ko ay wa te nit ñi loolu lañuy xaar yow boo jëlee neel alhamdulillah ba ma yàlla wane ci man ay défaut yoo xam ne man amaana xaw ma ko woon ba diw sama mbokk mi daal di ma koy xamal man nag awma dara lu ma ci yokk lu dul naan ko jazakallahu xayra yàlla buur yàlla fay ci lii nga ma wax ne noonu laa mel te di ñaan ñépp tey ñaan yàlla tey sàkku ci ñépp ñu ñaanal ma ma def ay effort ngir génn ci façon jikko yi mu wax noon laa mel te yal na ko yàlla nel na ma yàlla gindi gindi ko gindi ñépp billaahi boo defee loolu <laughs> allah nga xam nga loolu loolu toog di wax nii moo seem kon idfa billati hiya ahsan boo ko defee fa idha alladhi baynaka waa ji nga xam ne sa diggante yow animosité daa doxoon seen diggante ak meroo akuk noono day mujj nekk ka annahu waliyun xamim day nekk mujj nekk sa xarit boo xam ne bu la jege la waaw liñ naan copain queuse moo raw copain queuse yi suñu boroom nag ne mbir mii nag c'est c'est pas simple wala yulaqaaha illa alladhina sabaru gis nga lii jikko yii kenn du dajeek moom lu dul ñi nga xam ne ñooy muñkat yu mag yi ñii muñ ñoo ko man de wamaa yulaqaaha ta du daje moom illaa zu hazin azim koo xam ne borom bi subhaanahu wa da ko defal cër bu rëy fa moom waaw daf ko defal cër bu rëy te defal na ko Seydina Ulba radiyallahu anhu ba mu mën a wax lii lu ma waaye def def naa ko sarax ñu nit nit nag lu baax bu taxawee bu naan man paree bu ma mooy man miy wax yow miy dégg ak boo ko jottalee ka koy jottale fexeel ne ko jëlal pacte ci sa boroom insha allahu taala jëlal pacte fi nga ne ne allahumma buur yàlla man de loolu la wax waaw ngir roy loolu mooy jikko yi nga xam ne ñooy yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam te loolu muy asabuur bokk ci al asmaul husna suñu boroom mi nga xam ne inna allaha kaana afuwan ghafuura li muy jé jégg ak jëll la mooy ne melo boroom bi la subhaanahu wa loo xam ne nit ñi loolu ne lañuy def mu bàyyi leen bu doon ne lu waay def mu faj ko ci saase nga gis conséquence ba ñaari nit dootuñu dox ci kaw suuf kon nag man may wax ne te képp ku mën a wax loolu te mu dëggu ci yow mooy nga fexe tamit ne ci di dox ngir loolu ne waxal fi nga ne ne kama allahumma kama qaala abduka ah saaxibu nabiyika sallallahu alayhi wa sallam ulbatu bnu zayd fa ana aqulu kama qaal ah allahumma inni atasaddaqu bi irdi ala man naalahu min xalqik man de nee naa yow suñu boroom maa ngi def ni sa euh, àndandoo yonent bii def nga xam ne lépp ci moom lu ko jële lii lépp mooy ci moom lañ jële lii ndax yonent bi alayhi salaatu la doon noonu la doon def waaw képp koo xam ne tooñ nga ñu ci suñu der wala suñu réputation walla lu man di doon ax nga ñu ci dara ci mbindeefi yàlla yi laa waxuma julli ñi kese mbindeefi yàlla yi atela ak lu mu man di doon loolu lépp jéggal nañ ko def ko sarax def ko sarax boo xam ne li wajhika yaa rabbal alamin ibtiraa mardatika wa marda nabiyyika ngir sàkku sa ngërëm ak ngërëmu yonent bi alei saatu salaam jeex na takk allahumma amin yàlla na nga ñu defal loolu kon kooku mooy sayyiduna Ulba ibn Zayd bokk ci ñi nga xam ne keroog Tabuuk loolu la leen yonent bi alei saatu salaam wax alxuraan di leen wax naan ñu dëpp waaw nga gis bu ñëwee ñu ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajidu ma yunfiqun suuratu tawba aaya 92 ñi nga xamante ne nii bu ñëwee bëgg nga yen leen utal leen lu ñu war ngir mën a fekk xare nga ne leen awma lu ma leen yen awma lu ma leen jox ñu dellu te seen xol seen bët ya ñu koy tuur ak ay rongoñ xasanan triste attristé wu allah yajidu le fait que trouvé maa yunfiquuna lu ñuy dépensé kon kooku mooy Seydina Ulba ibn Zayd euh, ci jotaay bii ni ñu àggale ñi ci des insha allahu taala radiyallahu anhu wa ardah wa anna bi wa ja'ala a'ali firdawsi maskanahu wa ma'wa